a'uuzu billahi min alsheytaani irrajimi bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalina seyidina wa nabiyina muhammadin alhaadi al amin wa ala aalihi wa saxbihi altayibiin altaahiriin wa ala man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddiini amma ba'du annaxwu almaysuur aljuz'u thaani kon insha allahu taala ñu continuer fi ñu yemoon ci an nahwu al maysur muy grammaire allégée euh, bii weesu jotaay bii weesu bi fadlillaahi wa rahmatihi wa minnatihi jeexaloon nañ al mufradu wal musanna moo doon cinquième cours ci nim tërale téere bi tey nag ñu waroon a gis comme ni ñu ko waxoon bee passé i'raabul mufradi wal musanna wal jamaa mooy nanaka la ñuy i'raabe euh, al mufrad mooy benn singulier wal musanna mooy ñaar duel wal jamaa mooy mbooloo mooy pluriel nan lañ leen di i'raabe mooy nan la ñuy maase fin yi ak tamit bu dee comme que fii waxoon nañu mufrad musanna jamoo ñun li ñu fi concerné fii mooy ay tur la mooy lépp luy fi'l muy verbe nañ ko génne éliminer bokkul ñun fii mu ne li ñuy wax ba ñuy wax mufrad musanna jamoo yooyu ay tur lañuy wax ism al asmaa'u moo xam asmaa'u jins comme ñu ne rajul wala ismu alam comme ñu ne muhammadun wala ismu qarya comme mad euh, comme ñu ne euh, mbaakol turu dëkk la njaareem turu dëkk la Perpignan turu dëkk la o oh, ainsi de suite walla Bretagne yooyu nga xam ne turu dëkk lañu wala ñu ne euh, Abu Dhabi Abu Dhabi muy bi ñu xam Abu Dhabi wala Qatar ainsi de suite yoo xam ne ay tur dëkk lañ al mudun mudun mooy dire mooy plurielu madinatun al mudunu qaryatun pluriel mooy al qura walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahnaa alayhim barakaatin minas samaa'i wal ard li alquran wax noonu alquran li tunzira ummal quran nday dëkk yi muy màkk yooyu tur ay tur lañu concerné fii kon bu ñuy wax mufrad musanna jama pluriel duel euh, pluriel singulier duel walla benn ñaar ak mbooloo léegi nan lañ leen di raab mooy tamit nan lañ leen di maase seen fin bu dee ne tur bi dafa nekk ñaar duel ñaar comme ustaazun mooy benn ustaaz ma bëgg cee wax ñaar ustaazaani lan moo may war ne zaani laa war a wax te waxuma usta ustaazun comme li ma jëkkoon wax pourquoi waxuma usutuzun waaw waaw jaxase mooy pourquoi pas loolu nag la usutuzun wala nga ne us ustu ustazuna loolu tamit pourquoi waxuñ loolu wala ustazaani yu mel noonu lu tax waxuñu lool yooyu lañuy xool ci inrab bi incha allah mais nag ak tamit na lañ koy inrabe ci fin yi bu dee fa'il la mooy bu dee maf'ul bi le complément d'objet direct wala mu nekk loo xam ne fu jarin da koo jiitu comme om ay min ala tahta fawqa ainsi de suite bu ñu lañ koo jiitu waaye nag bala ñoo dugg ci cours boobu comme ñi nga xamante ni ci deuxième tome bi noonu lañ fas yéenee te moo gën a jàppandi incha allah mooy exercice yi ñu wees woon ci al mufrad wal musanna wal jamoo ñu corriger ko door a ñaari exercice la woon dañ ne woon tamrinaani bu njëkk bi ij'al ma lawnuhu ahmaru musanna summa jamaan ij'al defal ma li nga xam ne law lawnuhu kolóoram de ahmaru dafa xonq li nga xam ne dafa xonq def ko loo koy def mu ne musanna nga def ko ñaar mooy ay tur yoo xam ne singulier lañ nekk benn lañ yow yaa leen di def duel mooy ñaar boo ko defee ñaar nag après nag nga doo koo def jamoon jamaan mooy nga def ko pluriel lii yëpp waxoon nañ ko moo tax duñ ci yàgg léegi bu njëkk bi xarajal muallimu yii bi ñuy jeexal keroog waxoon nañ ko mooy bu dee yoroo téere bi tamit waroon nga ko bind xarajal almuallimu almuallimu moo nekkoon mu xonq bu dee léegi dangay commencer bu la neexee dañu naan léegi nii lañuy def dane defal li nekk en rouge li xonq nga def ko musanna kon léegi phrase yépp dañ ngay def musanna ba pare après ñu tollanti jëlaat phrase yépp ñu def leen pluriel foog naa loolu moo gën a yomb léegi kon ñu tàmbali li ñu wax mooy naa def leen ñaar xarajal muallimu al muallimu moo nekk bu xonq moom laa war a def ñaar dama naan xarajal muallimaani xarajal muallimaani ñaari jàngalekat yi génn nañu alors que xarajal muallimu mooy jàngalekat bu góor bi génn na mais xarajal muallimaani mooy ñaari jàngalekat yu góor yi de génn nañu bi ci tegu ra'aytul mu'allimata ra'aytu gis naa al mu'allimata jàngalekat bu jigéen bi léegi al mu'allimata moo nekk xonq moom laay def ñaar dama naan ra'aytul mu'allimatayni ra'aytul mu'allimatayni ra'aytul mu'allimatayni laay wax kon mooy gis naa ñan gis naa ñaari gis naa ñaari lan ñaari jàngalekat yu jigéen yi bi ci tegu nazartu ilal kitaabi xool naa jëmmi ci téere bi xool naa téere bi bu boobaa dama naan nazartu ilal kitaabayni xool naa ci ñaari téere yi jëme ci ñaari téere yi ilal kitaabayni kitaabayni moo ci nekkoon lu xonq kitaabayni ilal ki al kitaabayni bi ci tegu yaqra'u tilmiidu yaqra'u mu ngi jàng at tilmiidu élève bu góor bi dama naan yaqra'u bu dee ñaar laa ko bëgg def ñaari élève dama naan yaqra'u tilmizaani da waxoon nañ la musanna boo koy defar bu dee sujet la mooy ki jëf-jëf ji wala mu nekk mubtada alif ak aani ngay yokk alif bi xëcc li li mujj araf bi mujj ak ni kon nangaan yaqra'u tilmizaani yaqra'u mu ngi jàng at tilmizaani ñaari jàng ñaari élèves yu góor yi phrase bi ci tegu daxalal waladu fil fasli wa aghlaqa baaba thumma sallama ala al wa jalasa daxala dugg na al waladu ngone si fil fasli ci classe bi wa aghlaqa mu tëj al baaba bunt bi thumma ginnaaw gi sallama mu nuyu ala al ci jàngalekat bu góor bi wa jalasa mu toog li ci nekk lu xonq mooy al baaba al muallimi dama naan kon daxalal waladu fil fasli wa aghlaqa baabayni ñaari bunt yi baabun benn la albaaba benn léegi nag nga war koo def ñaar nga ne daxalal al waladu fil fasli wa aghlaqa al baabayni ñaari bunt yi summa sallama ala al muallimayni ginnaaw gi mu nuyu ñaari jàngalekat yu góor yi summa sallama ala al wajalasa bi ci mujj fataxal kitaaba fa qaraa darsa thumma qaraati darsa li ci nekk bu xonq mooy alkitaaba ak ad darsa ak at tilmiidatu déggal alkitaaba ad darsa at tilmiidatu léegi déggal ma fataxal kitaaba kon kitaaba ngay def ñaar fa sa dar sa tamit nga def ko ñaar summa qara'at tilmizatu ak tilmizatu nga def ko ñaar bu boobaa damaan fataxal kitaa waxoon nañ ko sànq bayni fa qara'at darsayni pourquoi nga ne ma pour eh, pourquoi nga naan ay ni ak muallimayni bële sax waxoo ko woon bi nga jóge wa aghlaqal ni tamit nga waxoon ma ne la waaw bu dee sujet la aani lañ la waxoon bu dee duel bu dee ñaar aani ngay yokk mais bu dee complement d'objet direct la maf'ulun bihi ay ni ngay log ngay yokk wala bu dee xarfu jarab da koo jiitu ay ni lool moo tax fataxa la ubbi alkitaaba téere bi boo ci bëggee def naa dangaan kon fataxal kitaabay ni fa qaraa lan la jàng ad darsa bu dee benn bu dee ñaar ad darsay ni summa ginnaaw gi qaraati tilmiizatu la woon léegi nag danga naan summa qaraati tilmiizataani ndax lan tilmiizatun sujet la moo tax doo ne tumma qara tilmi at-tilmizatayni déet at-tilmizatani léegi loolu moo doon premier bi nga xam ne naa la léegi nag mu ñëw yi ma defoon yu xonq yooyu nga xam ne def naa leen ñaar ba pare ma def leen nag pluriel mooy lu bari mbooloo ginnaaw ma leen defee ñaar kon ma ne xarajal muallimu mooy cosaan bi mooy jàngalekat bu góor bi génn na bu ma ko defee pluriel dama xarajal muallimuuna xarajal muallimuuna jàngalekat yu góor yi de génn nañu raaytul muallimata al muallimata moo ci nekkoon bu xonq dañ ne nga def ko pluriel jàngalekat bu jigéen bi gis naa jàngalekat bu jigéen bi nga ne raaytul muallimaati raaytul muallimaati li annahu jam'un muannathun saalimun yurfa'u bid dammati wa yujarru wa yunsabu bil kasrati règle boobu mooy ba ma la joxoon ca première tome ba bii passé it waxoon naa la ko mooy al fi al jam'ul muannath saalimu yurfa'u bi dammati dañ koy rafaa ci maska lonku damma wayun sabu mais dinañ ko nasab bu dee complément d'objet direct la par exemple wayu jar waaye dinañ ko jar comme bu dee xarfu jar da koo jiitu kon nasab bi ak jar ak buñ koy jaral bokk benn masque bil kasrati kasra lañ ti moo tax ma ne ra'aytul muallimaati ñan laa gis al muallimaati complément d'objet tam mais manuma wax al muallimata li annahu jam'u muannas bi ci ma war a def kitaab bi moo ci xonxoom laa war a def pluriel ma ne nazartu ilal kutubi laay wax nazartu xool naa jëme ilal kutubi waaw nañ la lool jamo taksi tak siir la kitaabun kutubun kutubun fii fiihaa kutubun qayyima wa ma tafarraqa alladhina utul kitaaba waaye fëlalun la kutubun qayyima yaqra'u bi ci tegu yaqra'u tilmiidu yaqra'u mu ngi jàng tilmiidu léegi ñu ne la def ko pluriel tilmiid nga ne yaqra'u talaamiidu moom it jamu taksiir la waxuma na moom moo wax tilmiidaatu déedéet yaqra'u talaamiidu yaqra'u mu ngi jàng at talaamiidu élèves yi bi ci tegu daxalal waladu fil fasli wa aghlaqa al baaba al baaba ma def war koo def pluriel dama daxala dugg na al wala du gone gi fil fasli wa aghlaqal abwaaba watul buyuuta min abwaabiha watul buyuuta min abwaabiha loolu la alxuraan wax bunt yi ne kër yi bokk ak néeg yi dee leen jaare dee leen leen dikke jaare leen ci seen bunt ya muy plurielu abwaab baabun abwaabun kon wa axlaqal abwaaba mu tëj bunt yi li ci tegu summa sallama ala al muallimi al muallimi laa war a def pluriel wa jalasa dama summa sallama ala al muallimiina ndax moom jamo mu mu saalim la summa sallama ala al muallimiina wa jalasa bi ci tegu mu ne fataxal kitaaba alkitaaba moo nekk en rouge bu booba daan fataxa ubbi na alkutubu alkutuba boog alkutuba fataxa ubbi na alkutuba téere yi fa qaraa ad darsa moo ci xonq mu liir leson bi ak darsa boobu dama naan lan fa qaraa ad duruusa jàng leçon yi summa qaraati tilmiidatu ginnaaw gi élève bu jigéen bi jàng dama summa qara'atit tilmidaatu ndax tilmidaatu léegi loolu jamoo la la muannas muannas saalim summa ginnaaw qaraat mu jàng at tilmidaatu jàngale élèves yu jigéen yi léegi loolu moo doon exercice bu njëkk bi bi tagu tegu benn exercice bi ij'alil kalima ij'alil atiyata jam'an defal baat yi di ñëw nga defal ma leen pluriel muqaatilun mooy koo xam ne day ab xeexkat koo xam ne day combattant ab xeexkat euh, boobu muqaatiluuna al muqaatiluuna pluriel bi mu ngoog misriyun koo xam ne kojog misra la mooy koo xam ne misra la dëkk muy Égypte dama naan misriyuuna baqaratun pluriel am baqaratun inni ra'aytu sab'a baqaratin simaanin voilà baqaratin baqaratun pluriel am asadun pluriel usudun usudun mooy plurielu benn gaynde ay gaynde rasulun ay yoon ay ab ndaw nga ne rusulun rusulun mubashirina wa mundirin rusulun ay ndaw ñu yàlla ay envoyé yàlla yónni par exemple alayhim salaatu wassalaam nabiyun bii bu la neexee nga nabiyuna wala nga anbiyaa'u moom am nga ñaar nabiyuuna da gis ne lan boobu dafa topp lan comme jamo muzakkar saalim nabiyuuna mais boo ne anbiyaa boobu lan la topp jamo taksir nabiyun kon bu la neexee nga ne comme suuratul anbiyaa wala nabiyuuna falima qataltumul anbiyaa allah wala annabiyiina bi geyri xaq mooy nabiyiina bu la neexee nga ne nabiyuuna wala anbiyaa boo ci def rek baax na imraatun as njigéen mooy benn jigéen pluriel am mooy imraatun pluriel am mooy nisaa'un wala niswatun nisaa'un niswatun wa qaalat niswatun bil madinati imra'atul azizi turaawidu fataaha an nafsiha qad an nafsihi qad shaghafaha hubban ca suuratu seydina yuusufu ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam qaalat niswatun wa qaala niswatun bil madinati imra'atul azizi moom mooy plurielu imraatun voilà niswatun imraatul azizi sanatun mooy at siniina wala sinuuna siniin wala nga ne sanawaatun sanawaatun ñaar yëpp mën nga ko wax sanatun sanawaat inni raaytu sama baqaratin simaanin ya'kuluuna sab'un waaw bi bi muy tekki affaire dane tazra'una sab'a sanawaatin voilà sanawaat mooy plurielu sana baytun néeg wala kër buyutun fii buyutin adina allah fële suuratu euh, nu mu tuddati sax Euh, nuur lawxun allu alwaaxun wa axada wa wa wa wa alqal alwaaxa wa fi nusxatihaa hudan wa raxmatan lilladina hum bi aayaatina yarhabuun euh, sa suuratu foog naa euh, nu mu tudd mooy ba ñuy wax ci peut-être Ali Imran non non Araf peut-être mooy al alwaax yooyu àlluwa yooyu tableau Seydina Muusa ala nabiyina ala afdal salaatu wasalaam mooy pluriel lawxun mujrimatun mooy criminel bu jigéen mujrimatun mooy pluriel bi mujrimaat léegi nag ñu dugg nag ci suñu cours bi i'rabul mufradi mooy kuuru tay bi mooy sixième bi ci ni mu toftalee lan bi téere bi waaye ñun ëppal nañu sixième mu ne i'raabul mufradi wal musanna wal jam'i mooy nan lañuy i'raabe mufrad ak musanna ak jam léegi mu def tablo tablo bi dafa am dafa verti côté ci kaw ci kaw dafa def al mufradu case bu njëkk bi bi ci tegu dafa def al mufradu mu def entre parenthèse ci suuf al illa al asmaul xamsa al asmaul xamsa xamoon nañ leen ay abun axun famun zu ak fu yooyu gisoon nañu ko ba mu des yooyu ñoom bokkuñ ci règle yi ñu bëgg a gis mu def beneen kaas bi ci tegu almusanna ñaar duel beneen kaas bi ci tegu mu def aljamu après aljamu nag mu divise ko ci ñaar al mudakkaru saalimu mooy al jam'ul mudakkaru saalim ak al jam'ul muannasu saalim après jamu taksir ak yooyu dina leen wax moom boolewu leen fii léegi buñ ne i'rab nag mooy fin yi nañ lañ leen di maase yoo xam ne duñu mab nii kon mu'rab lañ mu'rab mooy yoo xam ne fin yi day changer léegi nag ku wax loolu dinga ne nan fin yi nan la mën a fa euh, jeex mooy soit damma masque long wala fatha wala kasra sukoon bokkul léegi mu ñëw ne bu dee al mufradu ñu war leen a rafaa nan la ñuy rafaawe mufrad mu ne mufrad dafa am ñaar muzakkar ak al muannas ak al bu dee muzakkar par exemple jaa al muallimu mu def en rouge mu boobu mooy ne kon dañ leen di rafaa bi dammati kooku mooy góor bu dee jigéen ar mooy al mufradu al muannasu bu boobaa danga naan jaat al muallimatu bu dee rafaa la mooy ndax lan fii ay sujet lañu huma al muf al muallimu wal ñoom ay fa'il lañu mooy sujet yi ñoom ñoo jëf-jëf yi loolu moo tax côté sujet dañ koy lan dañ koy rafaa bii nag kon yurfa'u al mufradu al mudakkari al muf yurfa'u al mufradu al mudakkaru wal mufradu al muannasu bi dammati mithl jaa al muallimu lil mudakkar wa jaa'at al muallimatu lil muannas loolu mooy bu njëkk bi kon mooy bu dee mufrad mudakkar bu dee dañ koy rafaawe lan damma mu muannas dañ koy rafaawe lan damma bu dee ñoom ay sujet lañu léegi mu jël même exemple yi la jël jaa al muallimu mais nag bu dee ñu ñëw ci casu duel yi nga xam ne ñaar la mu ne jaa al mualli maani alif boobu noonu di xëcc moom mooy kon bu boobaa danga naan yurfa'u comme que dañ leen di bële bu njëkk bi buñ la waxoon analise daan jaa al muallim jaa fi'lu maadin mabniyun almuallimu faa'ilun marfu'un bi dammati bu dee nag musanna dama naan jaa almuallimaani bu boobaa dama naan jaa fi'lu maadin mabni almuallimaani mooy dama naan bu booba almuallimaani faa'ilun mooy sujet la moo jëf-jëf waaye marfu'un dañ leen a rafaa bil alifi ci alif mooy miim bi gis nga alif boobu ko maani alif boobu mooy lan moom lañ ko rafaawe moo tax danga naan marfu'un bil alifi dañ koo rafaawe alif boobu di xëcc nga ne ñu ne law mais lu tax nag mu demewoon li annahu ndax moom de tur bi almuallimaani musanna duel la ñaar bu dee bu jigéen bi bu jigéen singulier dañ naan jaa atil muallimatu wala jaa at al boo ko bëggee def deux dag naan jaa at almuallimataani boo gisee nag ma ne jaa at almuallima mooy dama taxaw bu dee dama def waqf waqf mooy taxaw jaa at mën naa ne jaa at dooru jëlaat almuallimataani mais bu dee damay def wasl mooy damay def liaison manuma wax jaa at almuallima jaa at almuallim déedéet dama naan jaa atil muallimataani dikk na al muallimataani mooy fin bi rek ngay jël comme muallimun mu boobu ngay dindi miim ba mujjee nga yokk fa alif bu ko xëcc ci kaw nga am yokk nit ca gannaaw muy maani bii it muallimatun dangay ngay dindi muallimatun boobu jël après taa bi nga def alif bu xëcc taa bi muy taa nga yokk ni muy taani jaatil muallima taani bu boobaa nag danga naan marfu'un fa'ilun mooy muallimataani marfu'un bil alif li annahu musanna dañ koo rafaawe ci alif ndax moom musanna la léegi nag ñu ñëw ci casu pluriel ba léegi ñu ngi bul fàtte ñu ngi ci yi nga xam ne ay sujet lañ wala complément d'objet direct non sujet lañ wala mubtada mooy pro kii phrase nominale nga xam ne bu boobaa ab tur la tàmbalee day nekk comme sujet yu ñëw nag léegi kon ci pluriel pluriel mu ne jamu muzakkar saalim lañ la waxoon dañ ko composé kii jamu bi nga xam ne pluriel bi nga xam ne dañ ko góoral ak pluriel bi nga xam ne muannas saalim dañ koo jigéenal léegi nag mu jox la exemple ci mu al muzakkar saalim pluriel boo xam ne muzakkar mu ne jaa al ba léegi même phrase yi jaa al muallimu la woon ca singulier ci plu ci duel jaa al muallimaani ci pluriel danga naan jaa al kon miim bi amatoo maani mais muuna nga am loolu mooy plurielu jamool muzakkar saalim bu dee lan loolu lañ koy rafaawe yurfa'u bil waawi kon danga naan al jam'ul muzakkar ban pare buñ paree ma door a joxe règle jam muzakkar saalim foog naa joxewuma ko woon Euh, léegi kon dama naan pluriel jaa al muallimuuna léegi ma koy analyser dama naan jaa fi'lu maadin mabniyun bil fatxati fatxa jaa ah al muallimuuna mooy bu la neexee nga yokk ci bil fatxati xam nga sànq waxuma ko woon bu la neexee nga yokk ci wala nga ne rek fi'lu maadin mabni al muallimuuna mooy jàngalekat yu góor yi ñëw nañ dama naan fa'ilun moo jëf-jëf ji ñan ñoo ñëw jàngalekat yu góor yi dañ leen rafaa bii da nga naan bil waawi dañ leen a rafaa bil waawi ci waaw li annahu jam'u mudhakkar saalim ndax lan moom jam'u mudhakkar saalim la marfu'un léegi nag règle bi ma doon wax da nga naan al jam'u al mudhakkaru saalimu yurfa'u non non mënaan doom la aljamool mudakkaru saalimu yurfa'u bil waawi wa yunsabu wa yujarru bil yaa'i aljamool mudakkaru saalimu yunsabu wa yujarru ha yunsabu wa yujarru bil yaa'i wa yurfa'u bil waawi loolu mooy règle jamool mudakkar saalim loolu mooy lan al jam'ul mudhakkaru saalim pluriel bi nga xam ne dañ koo góoral te mu mucc muy am uuna una uuna uuna lañ ci yokk ak iina bu dee uuna mooy plurielu lan la bu dee uuna mooy sujet la wala mu nekk mubtada bu dee ina mooy complément d'objet direct lan walla lan mooy maf'ulun bi walla xarfu jar jiitu ko danga naan règle bi lii la al jam'ul mudhakkaru saalim yurfaaw dañ koy rafaawe bil waawi mooy buñ koy rafaa ci waaw lañ koy rafaawe mooy uu uu na boobu uu boobu waaw boobu di xëcc waaye wayun sabu dañ koy nasab bu dee complément d'objet direct la wayu jarru waaye tamit dañ koy jar bu dee xarfu jar da koo jiitu wala lu tax ñu war koo maas ñu bu doon ci yoon ñu maasoon ko kasra comme loolu yu yu jarru ñu jarru waaye bil yaa i yaa léegi loolu mooy jamoo muzakkar saalim léegi mu jox ñu exemple bu jigéen bi al jamoo muannas saalim exemple jaat al muallimaatu ba léegi ñu ngi ci casu ar naka lañ leen di rafaawe ndax après bu ñu gisee rafaa yi kaas bi ci tegu yi nasab la après bi ci tegu yi jar la yi ñu rafaa singulier gisoon nañ jaa al muallimu yi ñu mas yi ñu nga xam dañ leen rafaa duyal jaa al muallima maani yi nga xam dañ leen a rafaa jamu muzakkar saalim gisoon nañ jaa al muallimuuna yi nga xam ne nag dañ leen a rafaawe muy jamu muannas saalim moom lañuy gis ni mooy jaatil muallimaatu al muallimaatu jàngalekat jaa dikk na al muallimaatu jàngalekat yu jigéen yi léegi nga gis ne fii yurfa'u bi lan bi dammatitu bii moom réglam joxoon noon nañ ko ca cours ca tomb njëkk ba joxoon nañ ko keroog mooy al jam'ul muannath saalim yurfa'u bi dammati wa yunsabu wa yujarru bil kasrati mooy jamu na saalim dañ leen dañ koy rafaawe damma mais di ko nasabe bu dee complément d'objet direct la wala lu tax ñu war koo nasab wa yujarru wala ñu war koo jar dañ koy jar bu dee xarfu jar moo ko jiitu wala ñu war koo jar bil kasrati ci kasra léegi loolu mooy partie rafaa bi ñu ñëw ci deuxième case bi muy partie nasab nasab mufrad ba léegi day am ku benn ku góor ak ku jigéen musanna day am même chose ñaar ñu góor ak ñaar ñu jigéen jamo day am jamo boo xam ne góor la bu bari ak jàmm boo xam ne bu ñu bari ñoo xam ne jigéen lañu c'est logique léegi ñu ñëw ci nasab côté nasab bi mu ne exemple an nasbu yi nga xam ne nag dañ leen di sax pare nañ ci ar rafu ra'aytu al lil muzakkari pour bi nga xam dañ koo góoral mu ne ra'aytu gis naa al muallima ra'aytu gis naa kan laa gis al muallima jàngalekat bu góor bi kon boobu al jam kii mufrad bi nan lañ ko kiiwe nan lañ ko euh, nasabe dañ koo nasab bil fatxati ra'aytu al-mu'allima li annahu maf'ulun gis naa kan laa gis complément d'objet jàngalekat bu góor bi moom dañ ko lan jigéen bi moom it parey mansuubun bil fatxati dañ ko nasab moom it bil fatxati ci jigéen ñu ñëw ci duyal muy ñaar ra'aytul mu'alli may ni ngay wax ra'aytul mu'alli may ni gis naa ñaari jàngalekat yu góor yi yu jigéen yi yu góor yi boobu maanaam gis naa ñaari jàngalekat yu góor yi bële nag bu dee jigéen danga gis naa ñaari jàngalekat yu jigéen yi ra'aytul mu'allima tay ni nga gis ay ni ay ni boobu ñoom yun sabu bil la bil yaa yi kon musanna moom al musanna yurfa'u bil alifi wa yunsabu waaye tamit wa yu jarru comme niñ koy gisee bil yaa yi diŋ ma ne e ay ni mais ni la jeexe ma ne la noonoo ni la jeexe dëgg la mais li tax ñu nasab ko yaa bi mooy mooy mooy màndarga bi wane dañ ko ay ni boobu yaa boobu nekk sukk ñu maas sukkoon mooy wane dañ koo nasab kon ra'aytul muallimayni ak ra'aytul muallimatayni mansuubayni haadayni wala nga ne haadaanil fi'laani ñaari kii di mansuubaani dañ leen a nasab bil yaa i ci yaa léegi ñu ñëw ci plurial bi al jam'u ra'aytu jam'u muzakkar saalim ra'aytul mu'allimiina moom waxoon nañ réglam kana yunsabu wa yujarru bil yaa'i ra'aytul mu'allimiina jam mooy gis naa jàngalekat yu góor yi bu dee jigéen ra'ay al muannas jamul muannas saalim nga ne ra'aytul muallimaati moom it waxoon nañ réglan yujarru yunsabu wa yujarru bil kasrati mooy dañ leen di jar di leen nasab ci kasra moo tax ra'aytul muallimaati te complément d'objet direct la bi ñu tegu mooy kaasu aljar nga xam dañ leen a war a jar comme muzakkar al muannas mooy am ba léegi góor ak jigéen moo xam benn góor wala ñaari góor wala góor yu bari wala benn jigéen ñaari jigéen ak jigéen yu bari mufrad kaasu mufrad mu ne exemple ni nga xam ne noonu lañuy ñuy màndarga bi wane ne lii dañ koo jar bu dee mufrad la marartu bil muallimi marartu romb naa bil muallimi mi mi boobu ndax baa bi baawu xarfu jar la baa boobu xarfu jar la moom moo tax bil muallimi ngay wax mi léegi boo nee muallimi loolu mooy kon yu jarru bil kasrati bu dee mufrad la marartu bil muallimati bu dee kii la jigéen tamit moo c'est pareil marartu romb naa bil muallimati ci jàngalekat bu jigéen bi nga gis ne kon majrurun bil kasrati dañ koo jar ci kasra bu dee ñaar mu ne exemple marartu bil muallimayni ñaari romb naa ñaari jàngalekat yu góor yi bu dee jigéen marartu bil muallimatayni romb naa ñaari jàngalekat yu jigéen yi nga gis ne bii kon dañ koo lan yu jaru bil dañ leen a jar yi bi bil yaa yi ci yaa bi may ni ay ay boobu ay ni boobu ay boobu moom lañ leen kiiwe jarre pluriel bi aljamu marartu bil muallimiina bu dee ay góor lañ romb naa jàngalekat yu góor yu bari yi marartu bil muallimataani romb naa jàngalekat yu jigéen yi bu boobaa dangay gis ne ay ni bu njëkk bi marartu bil muallimiina da nga naan kon majruurun ndax jamu muzakkar saalim la moom majruurun bil yaa yi comme ni ñu ko waxoon ci règle bi beneen bi nag jamu muannas saalim la waxoon nañu moom bu wa yujarru bil kasrati moom boo ko waree nasab complément de rek walla bi nga jar ko moo xam xarfu jar da koo jiitu moom kasra tamit ngay def mook nasabam ñoo yem moo tax nga ne marartu bil muallimata ci jàngalekat yu jigéen yu jigéen yi ti mu def ah, mu def benn entre parenthèse alaamatul alaamatul i'rab bi lawnil ahmar mooy mandarga bi wool wax nañ ko sànk màndarga bi wane ne lii mooy i'rab bi mooy li nga xam ne moom la masque bi bii wane ne masque bi change na mooy mu li nekk en rouge bu dee jaa al muallimu li ci nekk en rouge mooy damma boobu mu bi jeex jaa al muallimaani li ci nekk en rouge mooy alif boobu di ci miim bi moo tax ñu ne fa'ilun marfu'un bil alifi li annahu moom mooy dañ ko rafa ci alif ndax moom mooy mandarga bi wane ni lii nii dañ koy nii lañ mooy day changer jeex jeexital bi day changer te moom dañ koy inrabe noonu jaa al muallimuuna mandarga bi mooy waaw bi li ci xonq moo moo tax marfu'un bil waaw yi ngay wax jaa at almuallimaatu tu boobu mooy màndarga bi mooy sujet bi waaye ci nasab ra'aytul muallima ma boobu mooy màndarga bi nga xam ne mooy wane ne alaamatul i'rab bi bil lawnil ahmar moo nekk en rouge ra'aytul muallimayni ci musanna yaa boobu ay ni boobu yaa boobu moom mooy màndarga biy wane ne bi màndarga i'rab bi moo tax danga naan mansuubun bil yaayi ra'aytul muallimiina yaa boobu ci miina bi mii bi moom la miim bi moom moom yaa boobu koy mooy màndarga bi ra'aytul muallimaati ti boobu mi boobu xam ne kasra lañ ko wax mooy màndarga kasra boobu marartu bil muallimayni ay ni boobu yaa boobu ay boobu moom mooy màndarga bi moo nekk en rouge marartu bil muallimiina yaa boobu di xëcc miim bi tamit moom mooy màndarga bi moom mooy alaamatul i'raab bi marartu bil muallimaati moom mooy màndargaay i'raab bi léegi nag mu def benn ak lu am solo pour wax la nag jamoo taksir mu ne wa alaamatul i'raab fii jam'i xam nga gis nañ jamul muzakkar saalim ci tableau bi ak al jam'ul muannathus saalim nga ne ma des na dan ndax jamul muzakkar saalim bul foog ne man xaw ma niñ demee jàng naa gis naa cours yiñ defoon y'a trois jamono lañ gisoon pourquoi nga wax deux noppi ma ne la xaaral des na beneen boobu dañ ko wutal ndax comme que dafa particulier moom du règle boo fàttee dañ naan na moom yu saaru bis yorafu boobu bis samaay moom ci dégg nga koy xamee du loo xam ne dañ lay tegalub règle comme lañ la la woon jamu muzakkar saalim uuna bu dee sujet la wala mubtadaw ak ay ak iina bu dee complément de rek wala xarfu jar da koo jiitu moom amul règle ci ni ngay dégg ngay xool est-ce que ça sonne mal wala non loolu moo tax moom it ñu utal ko boolewuñ ko ci tableau bi ndax day fausser suñu tablo moo loolu tax ma ne la kon li nga mën a jàng nga ñett pluriel wax nga dëgg waaye tamit dangaa waroon a ndànku ba ma la ba ma yem foofu bu ma pare woon ne cours bi jeex na wallahu alam wasalla nga ne ma hé hé hé taxawal heure bee jeex wala yow yow da ngaa pare nii bu ma ne lay heure bee jeex bu boobaa nga néeg nga dégg nga négandi ma ba dusu ba beneen yoon ba beneen cours bi bu nee dama ne daa jeex nga ne ma ah attention ndax yow alaamatul inra kii bu kii yi ñuy inrabe nii analyse jamoot taksir danga maa jox ñaari jamoot te man ñett lañ gisoo aljamul mudhakkaru saalim wax nga ko très bien aljamul muannas saalim wax nga ko très bien mais où est le dernier bu mujj bi anam ma la lan mooy bu mujj bi nga demee ak jamoo taksir ma la waaw kay ci laa jëm ni kon déglu mu ne wa alaamatul i'raabi fii jam'i taksiiri hiya al alaamatul asliyatu lii wa gën yomb li nga jóge mu ne wa calaamatu liraabi fi jamci taksiiri hiya alcalaamatu l asliyatu wa alaamaatul i'raab màndargaay i'raab bi bii wane ne lii de jeexintal bi day soppeeku du mab nii comme ay ala nga xam ne duñu soppeeku li nga koy won ak tamit bu ma koy i'rab moom laay naan moo yurfa'u bi bi sàngam bi dammati wala bil waa bil waawi wala bil alif yi lool màndarga boobu noonu fii jami taksir yi ci jamu taksir pluriel boobu hiya alaamatul asliya mooy mandargaay cosaan yi yi nga xam ne ñoo yooyu cosaan yooyu mooy lan mooy bu dee sujet la damma lañ koy maas bu dee mubtada la damma lañ koy maas damoo taksir bu dee man mansuub la mooy complément d'objet direct la ñu war koo nasab fatha nga koy maas bu dee xarfu jar moo ko jiitu ñu war koo jar kasra nga koy maas xam nga lool mooy yii nii ma wax damma fatha damma li rafa ngir lu ñu war a rafa fatha li nas bi lu ñu war a nasab comme complément d'objet direct kasra lil jarri comme loo xam ne xarfu jar da koo jiitu loolu ñoom ñooy màndargaay cosaan yi mën na nag yooyu ngay jël yow daal leen ngay xool ce que jamu taksir bi sujet la bu dee nga def bu doon siin la jeex nga ne su bu dee complément d'objet la moo bi jamu taksir bi siin la jeexe nga def sa waaw mafhum bu dee xarfu jar da koo jiital te mu jeexe si da siin da ngay def si loolu la la bëgg a wax mu ne la exemple am si la kaay ma jox la exemple duruusu naxwi mufiidatun lii jumla mufiida la mooy frase boo xam ne complète la phrase bu mat duruusu naxwi mufiidatun mooy duruus mooy plurielu darsun mooy leçon an naxwi yu grammaire yi comme suñu yi mu ne mufiidatun kuuru grammaire de lu am njariñ la waa wax na dëgg ndax arab yi dañ naan kalaamun bila naxwin ka taamin bila milx bila naxwin kalaamun kat wax jépp wax ci arab loolu tax ñuy wax bilaa naxwin boo xam ne amul naxu nga xam ne waa ji day damm yax li war a nekk fa'il mu def ko maf'ulun bihi li war a nekk majruur mu ne ala wala wa ala mu ne lamma ila al xam nga kooku dangay xam ne kii dafa problème ndax ila al madrasati la waroon a wax mooy koo xam ne daal day damm yax mu ne daal kàddu wax joo xam ne wax wax joo xam ne ci arab amul naxu grammaire amu ci nga xam ne mooy tax waaju du damm yax bu dee amu ci mooy day damm yax comme li ma wax sànq darabtu rajulu xam nga loolu damm yax la dóor naa ar rajulu xam nga lool c'est impossible ndax darabtu comme la que <laughs> la doon sag boo bale doon nettali waaw daa mënoon tooñ moom it mu ne paa bi daa nekk ci biir ci benn dëkk quoi ñu nekk noonu ci kii paa bi nekk doon kaas nag gaay manuñu mënuñu naxu am benn paa ci biir mbooloo mi li kaas gi bi mu metti am benn paa ne astaghfirullahu mu ne jàppal benn ngoog ñi may wax a ngoog pare bu ma moom ma ne astaghfirullahu astaghfirullahu nan lañ koy wax astaghfirullaha nga mën a wax ndax allaha moom laay ñaan jéggal mais du moom mooy ñaan jéggal te astaghfiru sax ba ma ko waxee mënatumaa wax allahu mooy ne naxu boo ko xamul say wax ay damm yax rek ngay def jaa al muallimaani tem nga te lool c'est impossible moo tax kon adage arab boobu ne kalaamun bila naxwin bépp baat bépp wax boobu maanaam baat bépp wax bu amul naxu kataamin dafa mel ni ñam plat bu neex buñ la taajal waaye bilaa milxin boo xam ne dañoo dindi xorom sax bu dee da feebar nag ñu tere la xorom peut-être mu dox <laughs> mais boo xam nga taxu ñun dee temps normal tax ñuy wax dafa mel ni daal plat bu bu bu neex boo xam ne fayeen yi dañ ciy kontaan ak juufeen yi kontaan lool bu ñu ko tiimee rek sawaay jàpp ne ñoom dugg nañu àjjana te yëgaguñ ne sawaay deewaguñu euh, bu ko defee ñoom ñu kontaan bég di jubilé di tëb nara tëb sawaay ba seen bopp yi laal sixième asamaan ndax kontaan mais bi ñu laalee ganaar gi rek dugal seen kii saful dara mu lawet xam nga ne juufeen bi dina mere kan lay mere ki ko doon togg waay ndeysaan surtout bu dee xorom amatu fa nag mu ne nag wax ci arab wax ju amul naxu mook lekk gu amul xoromayam kalaamun bila naxwin ka ta'amin bila bépp wax boo xam ne amul naxu dafa mel ni lekk goo xam ne amul xorom léegi loolu moo tax duruusul naxwi paaba ba mu ne kooku asta kay ne astaghfirullahu mu ne xoolal benn li ma doon wax naa naxu bi ñuy yàq temps yi kii moom wax pare gu muy wax li njombuteef gii ma wax moom loolu la mooy nax wi kuuri grammaire de mufiidatun lu am njariñ la day tax tamit doo yàq alxuraan ndax bu dee mën nga koo xam nga tey ko di yàq alxuraan tey ko yow ab yéeféer sax ngay mujj doon ndax li yàlla wax nga tey ko gin koo mën a wax normal nga ne é eh, eh, mais man yàlla lii la mais man lii laa koy wax ab yéeféer ngay doon bu dee xam nga ni mu dem léegi loolu la moo tax mu ne duruusun nahwi li ñu ci intéressant duruusu mooy jamu taksiir bi lii mubtada la nga gis ni su muy màndargaay cosaan yi mubtada yurfa'u bi dammati beneen exemple xafiztu duruusa ba léegi duruusa lay jël dar mooy moo boobu mokkal naa ak duruusa cours yi mooy bind mooy leçon leçon yi lan laa mokkal maf'ulun bihi ad-durusa nga xam ne maf'ulun bihi mansubun bil fathati mooy kiiwu cosaan bi beneen bi muy jar bi ajtahidu fii du duruusi nahwi ajtahidu maa ngi yulli sama dayog coono maa ngi góorgóorlu di fii nax nahwi ci leçon grammaire yi comme ñun ñu ngi essayer ñun tamit ñu ngi essayer di góor góorlu ci leçon grammaire yal nañu ci yàlla may li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne ku bëgg xam diineem xam bu leer nag laa wax ndax naxu waxuñ nag kenn waru cee nekk ay day am da diine ji daa soxla ñoo xam ne des espèces ay espèces ay spécialistes ci wàllu naxu da ngay gis ne par exemple ay ñoom imaam Ahmad bu ñu masoon am yenn kii yenn mots yi nga xam ne ci yenn xadiis yi dañuy dem ci waa ahlul lugha comme ay ñoom al al al yi wak ñooñu dañ leen doon laaj nga xam ne ay boroom xam-xam yi dañ leen gina xam ci côté langue dañ leen doon dem di leen laaj naan leen mot sàngam mooy lan loolu diine ji da koo soxla loolu il le mais même en dehors de saa tamit képp koo xam ne yow sa diine ñoral ñor na la te mu nekk bi lisaanin alxuraan ji message bi la yàlla yoon bi lisaanin arabiyin mubiin ci làmmeñu arab làkk arab bu leer naññ mooy boo bëggee xam diine jooju ay la yéwén xam goo xam ne dina ëpp rek le strict minimum xam ci loo xam ne même sax le strict minimum boobu pour nga xam ko réellement dëgg dëgg dëgg dëgg man koo jàpp il faut nga xam langue bi moo tax ajtahidu maa ngi góor góorgóorlu fii du duru sin wi fii du ruu si fii bi moo jiitu xarfu jar duru si nga xam ne xarfu jar bu jiitoo ab moo moo boobu yu jar bil kasrati mooy bu cosaan bi léegi nag mu ñëw ci i'rab bi analyse mu ne daxala rajulaani ñaar yi kon la ñuy ana lay analyser ak beneen daxala dugg na rajulaani ñaari góor yi ak bi ci tegu beneen phrase bi bi'tu ishrina kitaaban bi'tu jaay naa ishrina kitaaban vingt téere masha allah bi ci tegu qara'tu aayatin min al qur'ani wala qara'tu aayatin min alquraan yi jàng naa ay laaya ay verset ci alquraan léegi nag moom moo koy analyser mu ne daxala rajulaani mooy bu njëkk bi daxala mu ne fi'lu maadin mabniyun gisoo waxul bil fatxati yow bala neexoon nga wax fi'lu maadin lii de jëf la ju weesu mabniyun boo xam ne maska bu mu jëm du wëlbatiku du soppandeku du soppeeku du changer mooy verbe la accompli duñ def ba pare la bu ma nee daxala rajulaani daa fekk ñaar ñu dugg nañ ba pare ar rajulaani moo ci tegu ma ne fa'ilun marfu'un bil alif li annahu muthanna ar rajulaani fa'ilun ñaari góor yi ñoom ñooy sujet mooy ñi jëf-jëf ji marfuun dañ leen rafa bil alifi ci alif raju laani mooy alif boobu di xëcc laam bi laani li annahu lu tax ñu ñu rafaa ko bi alif mu ne li annahu ndax moom kan musanna ñaar la duel la loolu mooy analyse bu njëkk bi pare nga phrase bu njëkk bi ci tegu bi'tu ishrina kitaaban jënd naa non jaay naa baa yabi'u bay'atan baa baa yabi'u bay'an bokk ndax ah, bay'a moom leneen la bay'an am njaay euh, bi'tu jaay naa ishrina kitaaban ti ñaar ñaar ñaar ñaar mooy mu tudd vingt ñaar fukk ay ci téere kon moom vingt téere jaay na ko léegi nag bi'tu na rek moom ngay analyser mu ne bi'tu fi'lu madin mabniyun bien bi bien bi ngay jël bien fi'lu madin mabniyun tu nga jël tu nga isolé ko fa'ilun mooy fi'lu bien fi'lu madin mabniyun verbe la bu passé verbe accompli la mooy verbe passé la mabniyun boo xam ne du changer bien manoo changer fin bi tu bi fa'ilun moom sujet la mu ne tug fa'ilun damirun mabniyun fi mahalli raf'i gisoon nañ al mahalli yi gisoon nañ ko fa'ilun kon sujet la te moom damirun mabniyun damir la boo xam ne tout boobu ma mënoo changer masque boobu fii mahalli raf'i dafa nekk nag ci place loo xam ne dañ ko waroon a rafaa muy fa'il sujet comme bu ma naan baa Muhammadun 'ishrina kitaaban ishrina moo ci tegu mu ne maf'ulun bihi moom de complément d'objet direct la mansubun bil yaa'i dañ ko nasab bil yaa'i ci yaa li annahu ndax moom mulhaqun bil jam'il mudhakkari saalimi ndax moom dañ koy dañ koy boole comme si jox ko àttey al jam'ul mudhakkar saalim comme mooy yañ waxoon ne daa am yoo xamante ne nii comme ay comme alu na alu comme yooyu noonu waxoon nañ la ne jàmmoo dafa am mais dafa am yoo xamante ne nii dañ leen di comme ulu boog ma ulu ak ñoom banu na yooyu lañ gisoon aradu na yooyu nga xam ne dañ leen di boole mulhaqa bil jama'il mudhakkar as-salimi kon ashri loolu la maf'ulun bihi mansuubun bil yaa'i li annahu mulhaqun bil jam'il muzakkari saalim moom maf'ulun bihi la boo xam dañ ko nasab ci yaa ndax moom dañ koy boole comme si dañ koy jox àttee jam'u muzakkar saalim ishriina kooku boobu jeex na analyse bi ci tegu qara'tu ayatin min al qur'aan yi li muy analyse mooy qara'tu ayatin qara nag naan qara fi'lu maadin mabniyun verbe bu weesu la jëf ju weesu la verbe passé la accompli la mabniyun boo xamante ne nii dañ ko dañ ko moom feewam du xara rek nga mën a wax mën a wax xara u xara u xara i déedéet xara rek tubi fa'ilun damirun mabniyun moom fa'il la sujet la waaye damirun moo jëf-jëf ji damir la mabniyun boo xam ne moom it du changer fii mahalli raf'i dafa nekk nag ci place rafa boo xam ne fa'il bi dañ ko waroona comme bu ma nee xara amu mu mu murshidun murshid de jàng na wala samirun am ne bi dammati ayatin maf'ulun bihi la mansubun bil kasrati li annahu jam'un muannathun saalimun moom maf'ulun bihi ayatin maf'ulun bihi complément d'objet direct lan laa jàng ayatin jëf ji ci kawam la dal mansuubun dañ koo nasab bil kasrati ci kasratin li annahu ndax moom jam'un ab mbooloo la pluriel la mu annasun boo xam dañ koo jigéenal saalim mu mujj léegi nag loolu mooy kuuru tay bi mu des exercice mu ne tamarin tey am nga ñetti exercice bu njëkk bi udbut xarakatama lawnuhu ahmar takkal li nga xam ne dafa nekk en rouge mooy maskolo la bëgg a wax yunfiqu li nekk en rouge mooy li may wax nii yunfiqu hmm, yunfiqu assaali xaa topp ci bu ma nee comme yooyu bu ma waxee lool comme bële rek xaa topp ci xaa boobu yaa koy maas moom la wax nga maas ko moom la def ah ah damay yàq dama juum ndax yunfiqu ku boobu maasu ko dafa def baxoon pour nga maas ko mais may naa la ko ndax maas naa ko yunfiqu asaali xaa bi tegu ci xaa boobu noonu yow yaa koy maas maa maa après laa bi ak xaa bi ci tegu laa bi ak xaa ñoom ñoo taqaloo yaa leen di maas yunfiqu saali xaa topp ci yaa koy maas maa laa bi ak yaa koy maas fii sa bii laam boobu noonu topp ci bii yow yaa koy maas allah haa boobu yaa koy maas kon yunfiqu ku boobu yaa ko waroon a maas mais wax naa ko assaali haa bi yaa koy maas maa laam bi ak haa bi yaa koy maas fii sa laam boobu topp ci yaa koy maas allah haa bi topp ci yaa koy maas mooy ne ku baax ki de day dépenser alalam ci yoonu yàlla ku baax ku baax day dépasser day dépenser àllam ci yoonu yàlla bi ju tegu yab yi ayin tegu ci ayin boobu yaa koy maas alfalaa xaa bi tegu ci xaa boobu yaa koy maas baqara taabu tëju bi tegu taa marbuuta tegu ci yow yaa koy maas yeb yi ayn boobu yaa koy maas bi ci tegu alfalaa xaa bi ci tegu yaa koy maas baqara taabu tëju boobu yaa koy maas mooy baykat bi jaay na mu ngi jaay benn nag bi ci tegu yattu baa bi tegu ci yaa koy maas topp ci tuubi yaa koy maas alwala daal boobu tegu ci alwala daa boobu tegu ci daal bi yaa koy maas kalima taa boobu tegu ci yaa koy maas ala lawha taabeeg haabi ci tegu après haabi taamoo ci tegu ak haa yu taqaloo ñoom ñaar taabeeg haabi dañu yow yaa koy maas yaktu baabi yaa koy maas kon alwala daal boobu yaa koy maas kalima taa boobu tëju boobu yaa koy maas ala lawha taabi tegu ci haabi ak haabi tegu ci taabi te mu tëju yow yaa koy maas mooy ngone ngone gi day bind ci benn baat wala benn waa benn mu ci tableau tableau tableau beneen exercice yu mu ne fil jumali saabiqati ij'al ma lawnu ahmaru jamaan gis nga phrase yi ñu jóge sànq yi ñu doon wax sànq mu ne li ci nekk en rouge yépp def leen pluriel lan moo ci nekk mooy deuxième exercice bi kon na dellu ginnaaw li nga bindoon sànq wala téere li nga gis li ci nekk en rouge li ci nekk en rouge mooy asaali xaa boobu tegu ci ak maa laa bi tegu ci ñaar yooyu noonu taxaw asaali xaa bi ci maa laam beeg xaa bi tegu ci ñoom ñoo nekk en rouge ñaar ngay def pluriel beneen euh, bi ci tegu alfallaa xaa tegu ci baqara taabu tëju boobu alfallaa xaa bi ci tegu yooyu noonu ñaari ba mu yooyu ñoom ngay def pluriel bi ci tegoon yàq bul wala al wala daal boobu tegu ci yaktubu al wala daal kalima taabu tëju ñaar yooyu ngay def pluriel al wala al bi tegu ci al kalima taabu tëju tegu ci ñaari baat yooyu mi al wala ak daal bi ak kalima ak taa bi ñoom ñooñu ngay def pluriel mooy lu mbooloo ala léegi lawxa taabeeg haa bi tegu ci ñoom tamit ngay yooyu noonu moo bii nii da koy def pluriel law xaa taa ak xaa yi da nga def pluriel mooy waxuma taa ak xaa ngay def pluriel muu bi law xaa ndax bu ma waxee niñ koy maase dama lay wax exercice bi looloo tax ma naan après xaa bi taa ak mais du lool rek ngay def pluriel mooy muu bi yëpp ñoo nekk en rouge léegi dernier exercice bi a'rib ma lawnu ahmar i'rabal ma li nga xamante ne nii moo nekk en rouge lii nag ay aaya alxuraan la mooy analyser ko walaqad axadnaa ala firawna bissiniina wa naqsim min athamaraat walaqad axadnaa ala fir'awna bis-siniina wa naqsin mina thamaraat léegi li nekk en rouge mooy axadnaa ala axadnaa ala ngay analyser ak bis-siniina wala qad dëgg-dëgg axadnaa jàppoon nañu jàpp bu dëgër ala fir'awna waa kër kañu naan fir'awna bis-siniina ci at yu mitti ya wa naqsin ak wàññeeku ak ak wàññi mina samaraati ca seen production tool ya seen meññeef ya kon axal naa aala ngay analyser ak bi siniina mooy jamonoy bekkoor yooyu ati bekkoor yu metti yooyu daloon leen kon axal na aala ak bi siniina ngay analyser bi ci tegu mu ne wa sarrafna al aayaati la'allahum yarji'un lool tamit aaya la léegi li ngay analyser mooy sarrafna al aayaati sarrafna al aayaati sarrafna ak al aayaati yooyu ngay analyser pour bii di ñëw incha allah kon loolu mooy kon kuuru tay bi xam naa ñu yemani noonu bii di ñëw nag insha allah la ñuy gis alfail bu ñuy gis alfail ci lañuy tontu benn laaj bu ñu suñu sëriñ laajoon muy cheikh Seydina Omar lu moom war léegi nag bii nag lañuy mooy am na laaj bu ñu laajoon mu ne daa gis ci alxuraan comme que daa gisoon ci cours yi defoon tom 1 bi laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun bu njëkk bi laqad kaanat lakum fi ibrahima uswatun bii ne laqad kaanat lakum fi ibrahima uswatun boobu jaaxalu ko ndax kaanat lakum uswatun ndax dañ ne woon kaana day akoor ak lan ak moo bi muy kii bi topp ci moom bu dee góor la kaana lay doon kaana muslimun par exemple kaana al muslimu par exemple mais bu dee kaana bu dee al muslimatu la maan kaana til muslimatu léegi nag moom li mu ne li ko jaaxaloon ci saar boobu dafa gis benn bi mu nekk laqad kaanat lakum fi ibrahima uswatun ma mu ne boobu jaaxalu ko kaanat uswatun mais bi ko jaaxal mooy bi ci tegu laqad kaana lakum fii rasulillahi uswatun lu tax mu ne kaana fii rasul uswatun te kaanat xanaa uswatun boobu jigéen la kon kaanat moom ma foogoon ne kaanat la war a nekk ma ne ko woon nag tontu bi ma ko joxoon mooy tontu ma ko woon directement dama ne ko woon loolu noonu lii nga laaj nii am na ci deuxième tome bi walillahi alhamdu insha allah moom lañu war a répondre ba man ba man ah kon kon damaa war a xaar quoi bu boobu kon mooy kon man li may laaj nii kon mu ngi ci kuuy bi yii di yii di ñëw ci deuxième tome bi ma ne ko waaw kay loolu la léegi nag moom tontoom moom mooy pour bii di ñëw insha allah dinañu ko gis lan moo tax mooy kaana uswatun benn bi nekk kaanat uswatun bi ci tegu nekk kaana am lu nekk ci seen diggante uswatun dóora ñëw